أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن دللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام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 dinañu fanaan ca Makka guddi yi nga xamante ne Minan lañu waroon a fanaan du gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma fi muy waxee raxasa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi wa sallam dafa woyofal wala boog uh, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam adina ne yenente bi sallallahu alayhi wa dafa joxe ndigal maanaam pour ñu mel nii ñoom ñu fanaan fi nga xamante ne moom mooy uh, Makka te bañu fanaan Minan comme ku mel ne sayyidina al-Abbas radiyallahu taala anhu ndax moom ci ashaabu siqa la bokk comme ni nga xam ne noonu la ko gisee ci beneen riwaaya bi mu ne anna al-Abbaas radiyallahu anhu ista'zana an-nabiy ista'zana an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam li yabiita bi makkata layaaliya minan min ajli siqaayatihi fa adhina lahu ne Seydina Abbaas radiyallahu anhu dafa sàkk ndigal Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir mu fanaan Makka guddi yi nga xamante ne maanaam guddi yi mi na la ngir ne moom mooy nandal nit ñi ci ndoxum zam-zam bi euh, mu jox ko ndigal loolee gisoon nañ ci baabu ramyil jimaari bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu sànni jamra gisoon nañ àtte yi nga xamante ne ñëw ci wërwërloo ñu gisoon ne sayyidina Jaabir radiyallahu anhu moom nettal ne rama nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yawman nahr duhan wa rama ba'da dhalika ba'da zawal ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom da sànni na euh, bisub euh, euh, bisub tabaski ci yoor yoor waaye ginnaaw loolu ginnaaw mi ngi sànni ginnaaw bi jant bi jengee maanaam mooy ginnaaw bi ñu jullee tisbaar te loolu tamit gisoon nañu wax du mel noonu ci na sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu waaye bañ mooy biñ ko laajee kañ la ñuy sànni jamra waaye nag bi nga xamante ne moom lañ ko ko njëkkoon a laaj daf ni fa iza rama imaamu ko farme bu sa imaam sànnee rek sànnil naka noonu gisoon nañ ci baabu ramyil jimaar min batnil waadi ne bu ñuy sànni jamra bi ci batnil waadi la ñuy jóge maanaam dem sànnee ji ko euh, gisoon nañu euh, hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne moom euh, ñu ne rama Abdullah radiyallahu anhu min ne yeen yenente ba pare mu daal di wax ne foofu noonu nga xam ne mu ne haaza maqaamul ladhi unzilat alayhi suuratul baqara sallallahu alayhi wa sallam mu ne foofu lañu wàccee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam suuratul baqara maanaam liñ ci nam mooy wàll ci suuratul baqara waaye du saar bi yëpp comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu na sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom kon foofu la jógee guddi sànni jabra ñu gisoon ci tamit baabu ramyil jimaari bi sabe xasayaat ne bu ñuy sànni jamra tamit euh, jamra bu nekk juróom-ñaari sànni lañ ci lañ juróom-ñaari xeer lañ ciy sànni mu ne ñu gisoon ne zakarahu ibnu Umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu tudd ko jël ko ci Yonent bi sallallahu naka noonu xadiis bi nga xam ne mooy bu sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu euh, boobu euh, tamit daf koy tegtale ngir ne bi nga xamante ne moom la ñëw euh, ci la mu ne warama bi sab'in ci la sànnee ci juróom-ñaar ba pare daan ne hakaza rama allazi unzilat alayhi suratul baqara sallallahu alayhi wa sallam fii nii ma sànnee noonu la euh, ki nga xam ne ci lañ wàcce ci moom suratul baqara maanaam ci bërëb boobu ci la euh, ci la sànnee naka noonu gisoon nañ ci baabu man rama jamratal aqabati fa ja'ala al bayta an yasaari nekk ki nga xamante ne buntu ki nga xam dafay sànni jamratul aqaba mooy jamra bu mujj bi te moom mooy bi ñuy sànni boobu kese la ñuy sànni bisub tabaski moo pare mu féete ko ndey maanaam mu bàyyi kaaba gi ci càmmoñam naka noonu maanaam loolu tamit gis nañ ko euh, ci hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bii ñu gisoon léegi radiyallahu anhu te bokk na ci li nga xamante ne loolu la ci wax mooy fa ja'ala al bayta an yasarihi wa minan an yaminihi dafa jël euh, Euh, kaaba gi mu nekk ci càmmoñam mi na nekk ci wàllu ndeyjooram bi muy euh, bi muy bi muy mu sànnee jamra noonu noonu la def euh, gisoon nañ tamit baabun yukabbiru ma'a kulli hasatin maanaam ne bunt bi nga xam ne mooy wax ne saa yu ñuy sànni jamra dañuy kabbar maanaam saa yu ñuy saa sànni benn jamra rek da ngay daal di kabbar te loolu mu ne qaalahu ibnu Umar radiyallahu an nabi sallallahu alayhi wa sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma nettali na ko jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu gisoon nañu hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne euh, moom la daa di wax euh, bi nga xamante ne maanaam moom mooy bi ñu euh, gisoon léegi te loolu mu ne bo mu ne mu ne radiyallahu anhu rama jamratul aqabata fastabtana alwadi hatta idha hadha bi shajarati i'taradaha farama bi sab'i hasayatin yukabbiru farama bi sab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin maanaam dafa sànni juróom-ñaari jam juróom-ñaari xeer euh, te benn bu ci nekk day dafa kabbar ba pare ne nii laa gisee yonent bi sallallahu alayhi ñu wàcce ci moom suratul baqara fii def noona naka noonu gisoon nañ ci baabu man rama jamratul aqaba walam yaqif buntu ki nga xamante ne dafa sànni jamratul aqaba te taxawul maanaam ne bu ñu sànnee jamratul aqaba du ñu taxaw te loolu mu ne qaala ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma indi na ko jëli ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa nañ tamit maanaam ne euh, buntu xadis la boo xamante ne euh, nekkul ci charte imam al-Bukhari rahimahullahu taala bu nekk ci euh, amru maanaam bu musnad imam ahmad an amr ibn shu'ayb an abihi an jaddihi muy sayyidina abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma gisoon nañ tamit baabun idha ramal jamratayni yaqumu wa yusilu mustaqbil al-qibla maanaam ne buñu buntu bi nga xam ne wax na sooy jamra suñu sànni maanaam ñaari jamra yi dañuy taxaw waaye su fekkente ne eh, ba ba daat ba noppi daal di dem ci li nga xam ne moom mooy foo xam ne mooy battul waadi mooy digg xur wi Ah, foofu nag la taxaw ñaan maanaam jublu xibla maanaam foofu da boo fa ñëwee da ngay taxaw jublu xibla ah, comme ni nga xam ne noonu lañ ci gisee ñaan yëkkati say loxo ah, gisoon ne li nga xam ne moom la gisoon nañ ci xadis Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne yeneen bunt yi di ñëw yëpp maanaam xadis boobu la ñuy gis mun radiyallahu anhu mu ne annahu kaana yarmil jamrata ad-dunya bi sab'i hasayatin yukabbiru ala ithri kulli hasatin thumma yataqaddamu hatta yushila fa yaqumu mustaqbila alqiblati fa yaqumu tawilan wa yad'u wa yarfa'u yadayhi thumma yarmi alwusta thumma ya'khudhu dhata ash-shimali fa yastahillu wa yaqumu mustaqbila alqibla fa yaqumu tawilan wa yad'u wa yarfa'u yadayhi wa yaqumu tawilan thumma yarmi jamrata dhati al-aqaba min batni al-wadi wa lam yaqif 'indaha thumma yansarifu fa yaqulu hakadha ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaf'aluhu mu ne yéen moom day naa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ni mu xam ne moom dafa dadaan sànni jamra bu gën a jege bi juróom-ñaari xeer la ci doon sànni daa di kabbar saa yu sànnee benn xeer daa di kabbar topp nag mu daa di dem nga xam te ne day wàcc ci euh, xur wi bi mu fa yegsee mu daa di taxaw jàkkaarloo ak qibla daa di taxaw lu yàgg di ñaan yëkkati loxoom yi moom di ñaan topp mu daa di sànni jamratu wusta maanaam bi ci digg bi ci fi ñuy sànnee jamra topp mu daal di jël li nga xam ne mooy wàllu càmmooñam daal di wàccaat ci xur wi bi mu see mu daal di eh, jàkkaarloo ak xibla eh, mu taxaw daal di taxaw lu yàgg tamit ñaan foofa ba pare topp mu daal di sànniwaat jamra bi nga xam ne moom mooy bu mujj bi mooy jamratul aqaba eh, foofu nag ci da ci batnul waadi lay jóge ñëw directement sànni jamra waaye du taxaw foofa topp nag mu daal di dem maanaam bu mu demee mu ne nii laa gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam def ko gisoon nañ tamit baabu raf'il yadayni 'inda jamrati dunya wal wusta bunt bi nga xam ne moom mooy wane ne dañuy yëkkati suñu loxo di ñaan bu ñu sànnee jamra bu njëkk bi ak ñaareel bi te loolu gisoon nañ ko léegi ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne moom la indiwaat naka noonu moom la indiwaat ci baabu du'a 'inda al jamratayni buntu euh, ne dañuy ñaan ci diggante maam ci biir maam bu ñu bu ñu sànnee ñaari jamra yu njëkk yi ba noppi dañuy ñaan loolu tamit gisoon nañ ko Euh, te ñaan googu dañuy taxaw lu yàgg euh, comme ni nga xamante ne euh, noonu la waxe mu ne wa kaana yutilul wuqufa danaan guddal li nga xamante ne moom mooy taxawaay bi maanaam mooy taxawaay ngir ñaan gi léegi nag ñu war a gis baabu tiibu ba'da ramyil jimaari wal xalqi qabla al ifaada baabu buntu tiibu maanaam gëttu ba'da ramyil jimaari ginnaaw bi ñu sànnee jamra ngir ne gëttu foofu nag lay daal di dagane maanaam ginnaaw bi nga xam ne sànni nga jamra ba noppi euh, balaa ngay def mun a euh, ramyul jimaar wal xalq ak watu foofu tamit qablal ifaadati lu jiitu ngay def tawaaful ifaada comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ne lii euh, ñeenti mbir yi nga xamante ne moom la ñuy def bisub tabaski te moom mooy bu ñu xëyee dañuy daal di sànni jamra muy jamratul aqaba ñaareel bi ci des moom mooy dañuy daal di watu bu ñu watoo ba noppi ñu daal di dem maam dañuy rendi dañuy rendi bu ñu rendee ba pare ñu daal di def ñu daal di watu bu ñu watoo ba pare ñu doog a def tawaaful ifaada léegi nag loolu bu ginnaaw rendi bi ba pare sànni jamra ba rendi léegi nag bu boobaa dañuy daal di watu maanaam boobaa mu def naa gëttu naka noonu boobaa loolu day daal di mën a nekk mooy nga daal di gëttu ah, daal di doog a dem nag def yi li ñu tuddee tawaaful maanaam te tawaaf boobu moom farata la moom rek moom mooy tawaaf bi nga xamante ne borom koo xam yëpp rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci ne dafa war ci aj maanaam farata la beneen bi ci des tamit moom mooy ne euh, fuqaha u maliki yi rahmatullah am ñoom dañoo gis ne yii yëpp maanaam nga tegalee ko noonu dafa nekk lu war comme niñ ko gise woon waaye boo ci manqué benn dangay maanaam boo boo boo njattee mbir mi maanaam laataa ngay def bii nga def beneen bi ci ordre bii ñu wax euh, bu boobaa da ngay daal di rendi maanaam da am am tour de da lay daal di war ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, euh, ñi ci des ñoom ñoom dañoo jàpp ne rek loolu garawul comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan wala xaraja wala xaraja maanaam aayul aayul comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci jotaay yi weesu ci xadiis yi nga xam ne moom la ñu romboon walilah alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddathana Ali ibn Abdullah muy ibnul Madini rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Sufyaan muy ibn Uyayna eh, mu ne qaala haddathana Abdurrahman ibn Qasim muy ibn Muhammad ibn Abubakar as-Siddiq annahu sami'a naka dégg na abahu baayam eh, muy eh, muy Muhammad ibn muy al-Qasim ibn Muhammad al-Qasim ibn Muhammad mu bokk ci fuqaha as-sab'a yi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu mu bokk ci juróom-ñaar ba xam fiqh yu mag yi nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci jamonoy taabi mu daal di ci teg ne wa kaana afdalu ahli zamanihi Sufyaan mooy na daan ne moom baayam moo nettali mu ne wa te nekkoon na afdalu ki gën ci ahli zamanihi waa jamonoom maanaam ngir ma mag gi mu màggoon rahimahullahu taala di doomu Muhammad ibn Abu Bakar radiyallahu anhuma moom mu ne yaqulu mu ne sami'tu dégg naa Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha maanaam di maamam mm-hmm. maanaam soxna Aisha maamu al-Qasim bii radiyallahu anhuma taqulu mu naan wax maanaam maamam maanaam ngir ne moom ak baay baayam ñoo bokk wala bokk noonu la doomam la maanaam euh, jarbaatam la ah. voilà maanaam euh, soxna Aysa bàjjanam la ok soxna Aysa bàjjanam la mais ba maamu Abdurrahman la waaye bàjjanu al la voilà euh, dégg nga mu ne moom bi mu dégg mu ne sametu dégg na Aysa ummul mu'minin radiyallahu anha taqul mu naan tayyabtu man maa tee man maa gëttal man maa gëttal rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wasallam bi ci sama loxo haatay ni yii xiina ahrama jamono ji nga xamante ne moom la doon armal wala xellihi ak jamono bi bi mu waree simmeeku ci armal bi xiina axalla ba muy simmeeku qabla lu jiitu an yatuufa eh, muy tawaaf laataa yenente bi sallallahu alayhi wasallam tawaaf maa ko defal lii dégg nga wa basatat mu daal di tàllal yaday ha ñaari loxo yi daal di tamal ñaari loxo yii laa ko defale maanaam mooy mm. ci laa jëlee parfum bi diw ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama maanaam loolu tamit day wane bërëb bërëb bi maanaam bi soxna Aisha radiyallahu anha am ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak dayo ñi nga xamante ne moom la ci am te loolu tamit day tegtale ne kon foofu jamono jooju mu def na ci gëttoo maanaam loolu moom mooy ni simmeeku nga maanaam jamono jooju euh, maanaam simmeeku nga léegi ci at ci at bi euh, kon xadis euh, bi imam al Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro deux cent soixante-sept deux cent soixante-dix euh, mille cinq cent trente-neuf dina ko indiwaat cinq mille neuf cent vingt-deux cinq mille neuf cent vingt-trois cinq mille neuf cent vingt-huit ak cinq mille neuf cent trente imam Muslim rahimahullahu taala lu bari la ko indi ci hadith numéro mille cent quatre-vingt-neuf ak euh, indi tamit mille cent quatre-vingt-onze benn yoon ak mille cent quatre-vingt-douze ñetti yoon imam Abu Dawud na ko hadith sept cent quarante-cinq imam Tirmidhi na ko hadith numéro neuf cent dix-sept tam lu bari la ko imam Ibn Majah indi na ko deux mille neuf cent vingt-six ak trois mille quarante-deux imam Malik indi na ko hadith numéro neuf imam Ahmad lu bari la ni gis na hadith wa ashabu kutubu sitta ñoom ñépp solo mu ne baabu tawaaful wadaa tawaaful wadaa buntu ngi nii boo xam ne baabu buntu tawaaful wadaa mooy tawaafu tàggoo maanaam ginnaaw bi nga xamante ne nag léegi def nañ yëpp ba nga xamante ne nag léegi euh, dem nañ maanaam ba bisub tabaski def nañ ñu war a def def nañ yeneen euh, ayyaamu minan maanaam fay fanaan nañu minan ñetti fan yi wala boog ñaari fan yi bu ko defee am nafaru am maanaam mooy dem gi ngir ne ginnaaw bi nga xamante ne mën nañu juge minan te loolu am solo maanaam buñ jugee minan mën nañ faa jóge ci ñaareelu fanu ayaamu tashriq maanaam mooy fukkeelu fan ak ñaar ci tabaski euh, maanaam bisub tabaski euh, maanaam euh, bisub tabaski ñaareelu fan yi ci tegu maanaam fukkeelu fan bi mooy bisub tabaski fukkeelu fan ak benn fukkeelu fan ñaar maanaam kon bu ñu fanaanee mi naan tabaski maanaam tabaski ba maanaam ñu fanaan fa maanaam sa ëllëg dañuy dem sànni ay jamra dellu siwaat hmm, maanaam ñaar fan bu njëkk bi maanaam sànni ñetti jamra yi beneen bis bi ci tegu dañuy ñëwaat sànni yeneen ñaari jamra dañuy sànniwaat yeneen ñetti jamra Euh, demaat Kaaba ga maanaam yi yëpp dañuy dem Kaaba ga ginnaaw ga dem tawaaf ji mais bu dee dañuy sànni jamra ci bis yeneen bis yi bu dul bisu ki ginnaaw bi nga ginnaaw tisbaar la ñuy dem sànni jamra maanaam kon foofu la ñuy sànnee ñetti jamra yi doog dem Kaaba ga daal di dem tawaaf ah doog dellu ci waat waaye ñaareelu fan bi boo ko defee ba pare bu la neexee nga ñibbi comme loolu la am naan fa man ta'ajjala fi yawmayni falaa isma alayhi wa man ta'axxara falaa isma alayhi bi mooy li ma maanaam ne képp koo xamante ne da ngaa yàkkamti teel a dem garawul maanaam ci ñaari fan garawul bu fekkee te ne def nga ko ci ñetti fan it yéese ko garawul tamit maanaam fala isma alayhi amul bàkkaar maanaam dara aayu ci ñaar yi bu la neex defal waaye nag sart li ma ne taqaa ñeel ki ragal yàlla maanaam moom mooy ngir ne mbir mi mën laa jariñ laa budda mun nga nekk ku ragal yàlla ngir ne borom subhaanahu wa ta'ala daa iman benn garanti la yor ci ñi koy ci ci mbindeef yi mooy ki ragal yàlla kooku rek la yàlla garanti lal dara amul keneen ku mu garanti la lenn lu dul ki ragal yàlla voilà li muy wax alxuraan njub la dana lil muttaqiina hudan lil muttaqiina bi nga xamante ne texe daf ne inna lil muttaqiina mafazan ñoom texe ñoom la ko garantie lal ñi texe mu ne fa ne tamit ulaa'ika humul na la wax daa iman alxuraan boo ko toppee ba mu jeex da ngay gis ne kenn rek lay garanti lal ak mucc mooy li ma ne ma mooy mooy mooy ñi ragal yàlla voilà wal aqibatu lil muttaqina mujj gu rafet ñi ragal yàllaa ko moom maanaam ñooñu lañ garanti la mujj gu rafet tamit keneen ku ragalul yàlla nag maam mën ngaa gëm yàlla te ragaloo yàlla yow garanti lu la dara mën ngaa am ko mën ngaa bañ am mais ki ragal yàlla moom lañ garanti lu ak bi nga xamante ne gars yi dañuy dem siraat di war a jéggi borom subhaanahu wa ta'aala dane wa in minkum illaa waariduhaa kaana alaa rabbika hatman maqdiyya daane summa nunajjil lazina taqaw waaw topp maanaam siraat kenn mënu ci bañ a jaar loolu yàlla dogal la loo xamante ne nit mënta muusa ko waane ba ni moom war naa mën a am fexe wala ñaan wala sikar wala nangam ba tax lu jéggi siraat loolu amul léegi mu ne nag waaye nag ñëpp force dañ fay jaar mu ne waaye yàllaa ko dogal ba pare te da cee dogu maanaam du loo xamante ne da koy négocier ba pare daal ci teg ne lan su euh, ma mënoon a jënd bii nag taxaw topp nag ñu musal ñi nga xamante ne ñan ñooy mucc mu ne ñuy ragal yàlla moo tax ragal yàlla moom mooy tax mucc maanaam ragal yàlla rek moo lay tax am garantie ci yàlla amul leneen lu lay may garantie ci yàlla lu dul ragal yàlla yeneen yi ci des yëpp dañ nax ba ki gën a di ci nit ñi sax. amul lu ko mën a garantil ne moom moo bokk ci ñu gën a kawe ci kanamu yàlla lenn rek moo la mën a garantil ne bokk nga ci ñu gën a jege yàlla gën a ragal gën a bokk ci ñi gën a tedd fa yàlla mooy nga ragal yàlla inna akramakum indallahi atqaakum gën a tedd fa yéen fa yàlla mooy gën a yàlla voilà moo tax boo xoolee xajj bi bi muy wax naan fala rafasa wala fasa wala fusqa wala jaraal fil hajj dañuy du bëri bu ne wattaqullah ragal leen yàlla voilà maanaam ragal yàlla ci la mbir mi nekk ku ragalul yàlla nag garanti luñ la dara garanti luñ la dara mën ngaa am comme mën ngaa ñàkk dégg nga kon euh, li nga xamante ne kon <laughs> moom moo aju ci euh, loolu nag buñ ko defee ñaari fan yi njëkk yi bu boobaa maanaam suñ ko defee ba pare sànni jamra maanaam obligé wuloo nga ñëw ci ñetteelu fan bi pour sànni jamra waaye charte bi mooy lan mooy nga teel a génn mi nan balaa mooy ci ñaari fan yi balaa euh, jant bi di sox loolu mooy ci jumhurul ulama mooy ci fuqaha u maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim bu la fa timis fekkee minan bu la fay timis fekkee maanaam ci délimitation minan yow fokk da ngay des fanaanaat amma hanafi yi nag rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne déedéet ba fajar rek beneen bis bi la maanaam ba fajar beneen bis bi su loo fekkee fokk da xëyaat nga demaat nga sànniwaat say doo doogu génnaat après nag à partir de moment boobu obligé tuuloo fanaan minan mooy fi bis yi nga xam ne mu ngay fanaan menan bu su ko defee su la neexee à partir de moment boobu mën nga def xajjat euh, tawaaful wadaa maanaam ci fukkeelu fan bi ak ñaar ah fukkeelu fan bi ak ñaar ma muy ci bu la neexee nga dem def tawaaful wadaa daal di ñibbi sa kër maanaam tawaaful wadaa nag mooy tawaaf bi nga xamante ne moom moo war a mujj ci boo fa jógee nga xam ne da nga fay jógee rek dem ñibbi doo doo toogaat Makka doo fa doxaat beneen soxla boo jugee boo Makka saa yoo war a génn da war a tawaful wadaa loolu moom moo wax jumhuru ulama rahmatullahi alayhi ne saa yoo war a génn Makka da war a def lan tawaful wadaa maanaam ak lu mën a xew tey boo ñëwoon Makka ngir soxla bu mën a doon nga war a ñibbi da dem ca Kaaba nga def tawaaf doogu ñibbi maanaam tawaful wadaa kon day nekk loo xamante ne ci jumhuru ulama rahmatullahi alayhi waajib la fuqaha maliki rahmatullahi alayhi ñoom dañ ne mustahab la dañ koy wax tamit mandub lan ñoom dañu ne. ngir ne ngir xadiis yi di ñëw insha allah maanaam ci wuute gi ñu wuute ci xadiisu soxna Safiya bi radiyallahu anha bi mu gisee mbërëg ci la ñu ragal ci la ñu xamul ne ah, ndax war na wala déet waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ko xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhu ij'alu aaxira ahdikum bil bayti tawaafan def leen ne li ngeen di mujjee tàqali ko ak néegu yàlla bi maanaam ci loolu muy nga nekk aj wala nga bañ a moo ci yam maanaam na nekk tawaaf sauf que Hanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom ànd nañu ak jumhur ci ne tawaafu wadaa dafa war waaye sauf que ñoom dañ ko yamale rek ci kuy at wala kuy umra maanaam ki nga xamante ne moom mooy def lan euh, moom moo ñëwoon tukki ci Makka muy di def commerce am wala nekk ci yeneen ak yeneen kooku kooku tawaafu wadaa waru ko maanaam ñoom ci seen gis-gis tawaafu wadaa warul kooku dégg nga kon lool moom mooy wuute yi ko koy wuute ci boobu masala wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fa wal kitaab la haddathana Musaddad mu ibn Musarhad mu ne qaala haddathana Sufyaan mu ibn Uyayna an ibn uh, an ibn uh, Taawus uh, te muy Kaysaan Taawus ibn Kaysaan mu ne an abi mu jël ci Taawus maanaam ci Taawus ibn Kaysaan maanaam ibn Taawus boobu moom mooy Abdullah ibn Tawus moom an ta an abihi mu jëlee ci baayam muy Tawus ibn Kaysan an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom mu ne umira digal nañ annaasu nit ñi an yakuna ci mu nekk axiru ahdihim mujjantelug li nga xam ne moom lañuy maanaam mujjee amee jote bil bayt ci kaaba bi maanaam mooy bu ñu mujjee lu ñu mujjee sëq kaaba gi ah lu dul an maanaam mooy ne dañoo bëgg lan mu nekk lan tawaaf mooy tawaaf bil bayti comme li nga xam ne noonu lañ ko giseen ci beneen riwaaya bi ñu wax léegi mooy ij'alu aaxira ahdikum bil bayti tawaafan maanaam illaa lulul ne annahu moom tawaafu wadaa xuffifa dañ ko xaa anil xaa'idi wala ki nga xam ne moom mooy kii gis mbërëg sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lii moom mooy gis-gisam mais umira umira naasu digal nañu nit ñi moom la la lañ wax sauf que Euh, digal nañu nit ñi ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuru ulama rahmatullahi comme ni ñu ko gisee ñoom dañoo jàpp ne euh, lii maanaam al amru lil wujub la maanaam ngir ne dafa war am maa ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne du lu war parce que su doon lu war comme tawaaful ifaada lay nekk day daal di war tamit kii kii lan kii gis mbërëg bu boobaa dañ koy woyofalal kii gis mbërëg kañ dañ ko koy woyofalal su waree gën su waree dem Euh, su su su waree dem maanaam mais dañ kaa sopp kese du lu war ndax bu doon lu war la day mel ni tawaaful ifaada mbërëg ak ñàkk mbërëg ci yam da ngay day nekk farata mu lii maanaam gis maanaam wuute gi ñu wuute ci umira lan lay tekki ndax al am amru lil wujub wala boog li li nadd bi ah ñoom foofu la ñu foofu la ñu wuute ndax dañ kaa ah, digal gi ngir lu war la wala dañ kaa digal ngir daa daa sopp dañ kaa sopp beneen bi ci des moom mooy xanafi euh, maanaam euh, jumhur tamit dañ ciy tegtaloo mais yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni maam comme dafa digal nit ñi ne saa yu ñuy tàqali ko kaaba gi nañ def loolu moo tax jumhur jàpp ne saa ñu ko war a def la Hanafiya nag rahmatullah jàpp ne pour aj ak umra kese la woon maanaam moo tax taxoon xadis bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko wallahu a'lam xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko xadis numéro euh, trois cent euh, vingt-neuf euh, ci kitaabul hayd Euh, naka noonu euh, indi na ko hadith numéro mille cent cinquante-huit ak mille sept cent soixante tamit insha allah taala imaamu muslim indi na ko hadith numéro mille trois cent vingt-sept ak mille trois cent vingt-huit ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro deux mille deux imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro trois mille soixante-dix imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro mille neuf cent trente-six mille neuf cent quatre-vingt-dix trois mille deux cent cinquante-six ñeent ñoo ko jël maanaam mu imam Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja amma imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne ba mu ne qaala qaala bil isnad al-muttasil fi al-kitab la haddathana Asbar ibn al-Faraj Hmm? ibn Sa'id ibn Nafi' al-Qurashi rahimahullahu ta'ala faqihu maliki bu mag boobu rahimahullahu ta'ala bu mu ne qaala akhbarana ibn Wahb mooy Abdullah ibn Wahb tamit mooy faqihu maliki bu mag boobu ah, ah, ñoom ñi waa Misra lañ an Amr eh, eh, muy ibn Yaqub ibn Abdullah al-Ansari eh, moom maanaam madani gin maanaam waa maanaam ci cosaan waaye waa Misra la rahimahullahu ta'ala Euh, muy Abu Umayya al-Ansari bokk ci juróom-ñaareelu génération bi gane àdduna quatre-vingt-douzième année génn àdduna cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca euh, Misra euh, rahimahullahu taala te Misra tamit la gane àdduna foofu la gane àdduna te foofu la génne àdduna tam rahimahullahu taala Euh, an Qatada moom mooy ibn Di'aamata as-Sadusi Abul Khattab rahimahullahu ta'ala anna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy xaadimu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu haddathahu moo ko xabaar moo ko nettali anna nabiyya naka Yonent bi sallallahu alayhi wasallam salla dafa julli az-zuhra tisba wal asra ak taksan wal maghriba ak timis wal isha ak gee summa topp euh, raqada mu mu mu fanaan mu nelaw raqadatan ab nelaw bil muhassab ci euh, muhassab mooy batnul wadi moom la ñuy wax al muhassab dañ koy wax al mu'assar euh, summa topp rakiba mu daal di yéeg nag ilal bayti ca euh, jëm kaaba ga maanaam jëm ca kaaba ga fa taafa bihi mu daal di fay tawaaf mu daal di fay tawaaf mooy xadiis bi kat mu ne maanaam euh, mu ne xaw taabaaxoo topp na ko al-Layth muy al-Layth ibn Sa'd maanaam mu tawaaf li mu teg mooy tawaaful wadaa maanaam te jamono ji moom mooy bi soxna Aysa demee ba dellu si ah, bi mu defee tawaaful wadaa ah, voilà ngir ñu dem léegi ñu daal di ñibbi ñu war a ñibbi euh, mooy al euh, mu ne taabaaxoo topp na ki nga xam ne moom mooy Ibnu Wahb rahimahullah ta'ala al-Layth mu ne qaala haddathani Xaalid muy Xaalid euh, euh, ibnu Yazid al-Jumahi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdurrahim al-Misri al-Iskandari Alexandrie la dëkk a rahimahullahu ta'ala maam ginnaaw bi mu nekkee waa Misra maam fépp Égypte la rek ci Caire la maam ci sixième génération bi la bokk génn àdduna cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoon Layth ibnu Sa'd tamit waa Misra la ah, rahimahullahu ta'ala mu ne an Sa'id te moom mooy ibnu Abi Hilal al-Laythi Euh, muy daakantaan nekk Abul Ala euh, al-Misri rahimahullahu ta'ala moom waa Misra la euh, donte cosaanam waa Madinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam waaye Misra foofu la gane adduna moom waaye dëkkoon na tamit Madina ci ginnaaw gi rahimahullahu ta'ala mu ngi gane adduna soixante-dixième année adduna cent trente-troisième année ginnaaw ga daayante bi sallallahu alayhi Euh, moom euh, an Qatada mu jëlee ci Qatada ibn Di'aamata as-Sadusi ñoom waa Basra lañ Qatada waa Basra la comme ni ñu ko xamee anna Anas ibn Maalik moom waa Basra la radiyallahu anhu haddathahu moo ko nettali an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon moom dafa julli tisbaar a takkusaan ak ak timis ak gée ginnaaw mu daa def tëdd maanaam fanaan ba ci ëllëg sa moom ci la demee lan euh, daa di dem ngir tawaaf la dem tawaaf yi Kaaba ga xadis mm-hmm. uh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala mm, uh, moom dina ko indiwaat xadis numéro mille sept cent soixante-quatre te daf ko wéetoo wali maanaam uh, maanaam daf ko daf ko wéetoo wali imam Muslim te sax daf ko wéetoo wëllif mboole waa ashaabu kutubu sitta euh, rahimahullahu taala mu ne euh, baabun bunte ngi nii iza a bu bu bu gisee mbërëg almaratu jigéen ji ba'da ma afaadat ginnaaw ba nga xam ne ci la julli ci la ci la tawaaf tawaaful ifaada maanaam gisoon nañu tawaaful ifaada dañ ko wax tawaaful xajj di ko wax tawaaful rukni di ko wax tawaaful ziyaara maanaam loolu gisoon nañ ko maanaam léegi nag bu fekkente ni jigéen ji dafa gis mbërëgam ginnaaw ba def na tawaaful ifaada te tawaaful ifaada mënoo koo def lu dul boo jugee Arafat maanaam suñ jugee Arafat ba dem fanaani Muzdalifa ah ci ëllëg sa buñ demee sànni jamra ci lañ mën a dem maanaam bu la neexee boo fa jugee mën ngaa dem def tawaaful ifaada ci wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullah ndax ordre bi bu ñu xëyee bisub Tabaski dafa war waaw wala déet maanaam ci wuute googu waaye ah, loolu kon moom mooy ah, tawaaful ah, ifaada kon Euh, jamono jooju lañ koy def maanaam munoo koo def laataa ngay gis alfa loolu moom moo tax jigéen ji su gisee mbërëg rek day am problème jamono jooju rawatina bu ñu waree ñibbi war a ànd ak nit ñi te bu dee suñ jamono ji ñoom du ñu am comme li yenente bi sallallahu laa wasallam doon def di xaar loo ji di xaar ne ah comme ndaw si moom dafa gis mbërëgam nañ xaar jamono ji gis nga gars yi ni ñu doxale maanaam duñ xaar lool ngir seen programme yi ne mel seen avion yi war a dem ak xeet bi mel noonu ah Euh, kon tawaaful mu ne waaye nag bu fekkente ne def na tawaaful ifaada ba pare garawutul léegi mën nañoo dem maanaam ci kaw loolu loolu moom moo tax boo euh, fuqaha maliki rahmatullah di tegtaloo ci loolu ñu ne di wax ne tawaaful wadaa nekkul lu war wuuteeg li nga xam ne moom mooy waxu jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fa wal kitaab la haddathana abdullah ibn yusuf moom mooy at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i qaala axbarana Malik muy ibnu Anas ibnu Malik muy imam daaru hijra an Abdurrahman ibn al-Qasim mooy ibn Muhammad ibn Abu Bakr an abi mu jëlee ci baayam mooy Muhammad ibn mooy al-Qasim ibn Muhammad an Aisha mu jëlee ci bàjjanam soxna Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna Safiyyata bint Huyay ah, di soxna Safiyyata bint Huyay radiyallahu ta'ala anha di zawji nabi sallallahu alayhi wasallam soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ki ah, ki ñu doon maanaam moom la amoon ci xare Xaybar maanaam moom lañ jàppoon jaam mu daal di koy goreel ba pare daal di koy jël maanaam def ko soxnaam euh, moom te euh, moom la soxna yi biñ doon ku nekk di wax maanaam fi mu bokk ñu naan ko yow ab ku ku ñu jaam nga woon buñ jàppoon goreel la nga rek wujj <laughs> euh, mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nee leen man dama am particularité man doomu yonent la maam sëtu yonent la ndax sax ndax Seydina Haaruna alayhi salaam mooy sama ba noppi sama borom kër di yeneen waaw sallallahu alayhi wasallam voilà maanaam moom am particularité dégg nga radiyallahu anha zawjul nabi zawjul nabi di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xaabat dafa gis mbërëg fa zakartu mu tudd zalika loola li rasulullah ñaan ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala moom mu ne ahabisatuna hiya ahabisatuna ndax danañu fii téye rek hiya moom nii maanaam waaye ndax ki waaye ndax moom danañu fi téye rek maanaam lool moom mooy ne tawaaful ifaada soo ko defagul mënoo dem sa ah kon moo tax mu ne danañu fi téye xaalu ñu ne ko na naka moom kat kat afaadat dëgg dëgg afaadat def na tawaaful ifaada ba pare mu ah kon kay xaala mu ne fala idan kon kay déedéet kay bu boobaa maanaam déedéet léegi kon alhamdulillah maanaam bu boobaa ndekete ah kon kay téye wuñu ci la ñuy xamee ne kon ci jigéen ji bu gisee mbërëg maanaam moom du def tawaaful wadaa te ci kaw loolu loolu day dëgëral mazhabu Maliki yi rahmatullah alayhim waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuru ulama dañ ah, lan bu fekkente ne dafa gis mbërëgam baal biñ koy lool dañ koy baal maanaam dañ ko koy woyofal roxsa la comme li sayyidina Abdullah ibn Abbas wax anhuma maanaam ñu daal di wuute kon ci boobu masala hadith bi gisoon nañ ko eh, hadith numéro trois cent vingt Euh, di euh, mille sept cent trente-trois tam gisoon nañ ko dinañ ko indiwaat xadis numéro mille sept ak mille sept cent soixante-onze ak quatre mille quatre cent un cinq mille trois cent vingt ak six mille cent cinquante-sept imam Muslim indi na ko deux cent vingt et un juróom benn yoon mille deux cent onze boog juróom benn yoon imam Abu Dawud na ko hadith deux mille trois imam At-Tirmidhi hadith numéro neuf cent quarante trois imam An-Nasa'i hadith numéro trois cent quatre vingt onze imam Ibn Majah hadith numéro trois mille soixante-douze ak trois mille soixante-treize imam Malik hadith numéro mille deux deux cent trente-quatre imam Ahmad lu bari la ko indi kon ni gis na hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom mu ne qaala hadda abil isnaad al muttasil fi kitaab la haddathana Abu Nu'man moom al-imaam Muhammad ibn Fadl as-Sadusi muy Aarim moom gën a siiwee ci Aarim mu ne qaala haddathana Hammaad muy ibnu Zayd eh, eh, ibnu ibnu Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu ta'ala di waa Basra mu ne qaala an Ayyub muy Abu ibnu Abi Tamiima as-Sakhtiyaani an Ikrima muy mawla ibn Abbaas anna ahlal Madina ne waa Madina ah, ah, maanaam. mooy ay mbooloo ci waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa a salaatu wassalaam sa'alu dañoo laaj Ibn Abbaas sayyidina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhuma an imra'atin ci mbiru jigéen yoo xam ne tawaafat dafa tawaaf dafa tumma topp xaadat mu daal gis mbërëgëm mooy ne dafa tawaaf tawaaful ifaada ba nopp daal di gis mbërëgëm qaala mu ne lahum ñeel na leen ah, qaala lahum mu ne leen tanfiru day dem maanaam waxoon nañ an nafar li muy tekki léegi bisoon nañ ko voilà mooy dem googu nga xam ne moom ngay dem ginnaaw bi ñu jullee ñaan loolu la tuddee ak nafarul awwal ah, loolu man nafarul awwal mooy ci fukkeelu fan beeg ñaar loolu mën naa ne mooy nga dem bu dee ci ñaareelu fan bi la ak nafaru saani la tudd maanaam ci ñaareelu fan bi maanaam ci ñetteelu mooy ci fukkeelu fan ak ñett voilà bi nga xamante ne xaalu ñu ne ko laa naxuzu duñu jàpp bi xawlika ci wax wa nadaaw ñu bàyyi xawla Zayd waxu sayyidina Zayd moom mooy borom xam-xam Madinatul Munawwara ala sakin afdalu salaam d'ailleurs sëriñ la ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma euh, ñu ne ko du ñu bàyyi du jàpp ci sa ba pare di wax wax di bàyyi waxu euh, Seydina Zayd radiyallahu anhu maanaam xaqiqatan ñaari mbir yëpp maanaam dafa am lu am lu ci négatif mooy ne Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu moo ëppoon xam-xam moo gënoon a nekk borom xam-xam kon ñu jàpp waxam moo ëpp doole que ñu jàpp wax Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu waaye tamit ginnaaw ba nga xamante ne xam na nañu wax Seydina Zayd bi lu tax ñu koy koy laaj radiyallahu anhu loolu tamit euh, <laughs> qaala mu ne iza qadimtum soo leen demee al madina te madina fasalu na ngeen laaj moo tax bu ñëwee dem madina ñu ne mu ne la léegi soo leen delloo madina ngeen laaj Seydina wax Zayd lu mu wax radiyallahu anhu faqadimu ñu daal di wala boog ngeen laajte lu ñuy wax faqadimu ñu dem al madina te madina fa sa'alu ñu daal di laaj fa kaana mu bokkoon nag fii man sa'alu te ñañu laaj Ummu Sulaym sayyidatuna Ummu Sulaym radiyallahu anha mooy yaayu sayyidina Anas ibn Malik ah Ummu Sulaym bint Milhan radiyallahu anha fa zakarat mu daal di tudd xadiisu Safiya xadiisu soxna Safiya bi radiyallahu anha mu daal di koy tudd maanaam kon ñu gis ne eh, eh, maanaam xadiisu soxna Safiya mooy bat mooy bi soxna Aysa radiyallahu anha solo ah, eh, xadiis bii nii rawaahu solo na ko ba tey Xaalid Euh, muy ibnu Mihran al wa Qatada bu ibnu Di'amat as-Sadusi an Ikrima maanaam kon du Ayyub as-Saxtiyaani rek moo ko solo waaye Xaalid al-Hazza ak Qatada ibnu Di'amat as solo nañu ko an mu jël ko Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma euh, kon ñu gis lan ne maanaam euh, wax ji Sayyidina Zayd waxoon moo wax di Seydina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhu moo gën a dëgër wax di Seydina Zayd ibn Sabit wax ànd ak ne subhaanallah Seydina Zayd ibn Sabit sëriñam la moom sëriñu Seydina Abdullah ibn Abbas la radiyallahu anhuma te loolu tamit day wone ni maanaam xam-xam moom xam-xam la rek léeg-léeg nit mën na laa ëpp xam-xam ba pare nga gën koo am dëgg ci benn masala maanaam lu tax parce que sa wax moo gën a dëppook waxu yenente bi sallallahu alayhi foofu la xam-xam di feeñee foofu la xam-xam di noote foofu la xam di kawee Eh, moromu maanaam waxu waxu borom xam foofu lay ëppee doole waxu yeneen borom xam yu mel ni moom loolu moom moo tax nootal mën a nekk eh, wala boog bokk na ci li tax eh, xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na xadis numéro trois cent vingt-neuf indi woon nañ ko xadis numéro mille sept cent cinquante-cinq dinañ ko indiwaat léegi ci xadis numéro mille sept cent soixante imam Muslim indi na ko xadis numéro mille trois cent vingt-huit ñaari yoon Euh, euh, imam Ahmad indi na ko xadis numéro 1990 3256 3505 27427 ak 27432 kon ñu gis ne xadis bi waa sahaabu kutubu sitta euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko indi mooy waa saxeex maanaam ñu borom ñaari saxeex ñoom ñoo ko indi mooy imam Bukhari ak Muslim amma ashaabu sunan muy imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp ko rahimallahu al mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddasanaa Muslim te moom mooy ibnu Ibraahiim al-Faraahiidi rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddasanaa Wuhayb mooy ibnu Xaalid ibnu Ajlaan al-Baahili mu an mu ne qaala haddasanaa ibnu Taawus mooy Abdullahi ibnu Taawus ibnu Kaysaan an abiihi mu jëlee ci baayam muy Taawus ibnu Kaysaan an ibnu Abbaas radiyallahu ta'aala anhumaa annahu qaala nee na ruxxisa dañoo woye falal lil haa'id ngeen ki gis mbërëgam an tanfira ci mu dem iza maanaam ci mu dem mën a dem nafar bi maanaam isa asabat fekkente ne def na tawaful wo wada tawaful wada lii tawaful ifada ba maanaam lii nii lii moom la ñuy wax ne euh, maanaam jumhurul ulama dañ ci mën a sukkandikoo ngir wax ne ar-rawi adra bima rawa maanaam ki solo xadis moom moo gën a xam li mu solo lan la te ku mel ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dinañ tumranke torop mu solo wax xadis xam maanaa bi ci nekk ba pare ñu ne ko maanaa bi dégg ko bu baax maanaam loolu dëgg-dëgg du woyofee noonu loolu dëgg dëgg day dëgg dal li nga xamante ne moom la jumhur wax rahmatullah alam ci ne tawaaful wadaa dafa war sauf que dañ kaa woyofalal kan gis mbërëkam qaala na wa dégg naa na ma radiyallahu anhu muy euh, ki ko wax mooy ah, euh, mooy Tawus ibn Kaysan mu ne yaqulu mu ne innaha naka moom laa tanfiru du dem summa topp sami'tuhu ma dégg ko yaqulu mu wax baadu ginnaaw ga inna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wasallam raxasa dafa woyofal lahun na ñeel leen maanaam ñoom ñëpp lan lañ wax ne du dem ngir ne war na waaye nag ginnaaw ga ma dégg ko mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam nag woyofal na leen ko ñoom ñi nga xam ne dañoo gis mbërëg maanaam kon loolu yëpp day dëgëral ne li nga xam ne moom la jumhur wax ne mooy dafa war te loolu amaan na mooy li gën a dëgër wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith trois cent vingt-neuf mille sept cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-huit parce que Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ko tamit maanaam gis nañ ko sept cent trente-trois mille sept cent cinquante-cinq mille euh, comme ni ko gisee mille sept cent cinquante-huit ah, mille sept cent soixante-deux dina ñëw mille sept cent soixante-onze quatre mille quatre cent un cinq mille trois cent vingt-neuf ak six mille cent 57 imam imam Ahmad indi na ko xadis numéro mille neuf cent quatre-vingt-dix, trois mille deux cent cinquante-six, trois mille cinq cent cinq, cinq mille sept cent cinq vingt-sept mille quatre cent vingt-cinq, vingt-sept mille quatre cent trente-deux comme niñ ko gise woon ci ñaari yëpp waa ashaabu kutubu sitta noonu lañ leen indee maanaam ñi nga xamante ne moom mooy ci ñi ko ci indi mooy imam Bukhari imam Muslim imam At-Tirmidhi amma imam Abu Dawud imam An-Nasa'i ak imam Ibn ñoom solo ko rahimallahu al muna qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Abu Nu'maan te moom mooy Aarim gisoon nañ ko léegi qaala haddasanaa Abu Awaana mooy Waddaah ibn Abdullah al-Yashkuri moom gisoon nañ ne ci asmaa'u mufrada yi la bokk ci ashaabu kutubu sitta moom rek moo ci tudd Abu Awaana maanaam moom lañ ko ci wax mooy al-Waddaah ibn Abdullah al-Yashkuri bokk ci juróom-ñaareelu génération bi gane àdduna 122e année génn àdduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Mansuur mooy ibn al-Mu'tamir Abu Attab hmm. euh, gis nañ an Ibrahim muy ibn Yazid an-Nakha'i an al-Aswad muy ibn euh, euh, an-Nakha'i moom tamit al-Aswad ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'i an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kharajna génn nañ ma an-nabiy nag Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nara gisuñu woon illa al-hajj lul hajj fa qadima mu daal di dëgmal annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mu ñëw yëg si fa taafa mu daal di maanaam mu yëg si Makka fa taafa mu daal di tawaaf bi maanaam mu daal di tawaaf kaaba gi wa bayna ba pare daal di daw diggante ak safa safa wal marwa ak marwa walam yaxil la te simmeekuwul mooy dafa dem umra comme ñeneen ñi mais moom simmeekuwul lu tax ndax dafa indaale woon hadiyum wa kaanate nekkoon na maahu ànd ak al hadiyu hadiyu bi daal di man képp koo xam ne kaana nekkoon na maahu ànd ak moom min nisaa yi ci maanaam mooy soxnaam yi wa ashaabihi ak sahaaba bi radiyallahu anhum wa xalla mu daal di simmeeku minhum ci ñoom man képp koo xam ne lam yakun an nekkutoon maawo di ànd ak moom alhadiyu hadiyu gi fa xaadat mu daal di euh, gis mbërëg hiya moom fa maanaam moom mu daal di gis mbërëg fa hiya moom fa na fakk naa ñu daal di euh, ñu daal di jaamoo yàlla maanaam jëfee suñu aj manaa si kanaa suñu jëfu aj yi min xajj naa ci aj gi maanaam mooy an nusuk loolu lay teg mooy ñu aajoo ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu hmm? maanaam ñu def suñuy manasikul xaj ji fa lamma ba nga xam ne kaana nekk na nag laylatul xasabati maanaam bis bi nga xamante ne laylatul xasba ah, euh, guddi gi nga xamante ne ci lañ nekkoon mooy laylatul xasba mooy lan mu ne mooy laylatul nafr mooy bis bi nga xamante ne foofu lañ nekkoon guddi googu ci lañu fanaanoon ci lañu nekkoon fële Euh, ndax biñ jugee Minan mooy li so Anas doon wax sànq radiyallahu anhu mais yent bi sax biñ jugee Minan moom dafa julli tisbaar ak takkusaan ak timis ak gée ci al-Hasaba foofu ci al-Batha euh, foofu mooy al-Batha moom la ñuy wax al-Hasaba euh, moom la ñuy wax mu maanaam muhassab mooy laylatul hasaba foofu la loolu lañ ci def mooy guddi gi nga xamante ne dañ koy xool laylatul nafar mooy guddi dem gi qaalat moom mu ne ya rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam comme moom dafa gisoon bërëgam moo tax umrawul woon mu ne kullu asxaabika sa saxaaba yëpp yarji'u radiyallahu anhu yarji'u danañ dellu bi hajjin ci aj wa umratin ak umra ghayri ba mu des man man rek maa narta am aj ak umra ñëpp am nañ aj ak umra qaala mu ne ko maa kuntu maa kunti nekkoon tatu fii na xanaa nekkoon tatu fii na di tawaaf bil bayti ci bayti ci guddi ci ci kaaba gi layaale guddi yi nga xam ne xadam na xadim naa ci la njëkk ah mu ne ko nekk ko defoo woon loolu xaalat xultu na ma ne ko laa déedéet xaala mu ne kon faxru ji na nga génn maa axi ki ànd ak sa mbokk mi muy seydna Abdurrahman ibnu Abubakar radiyallahu anhu ila Tan'im dem ca Tan'im gisoon nañ Tan'im fa ahal lii nga daal di euh, armalaat bi umratin ci umra wa maw'iduki maanaam fi xam ne moom la ñu digee ak yow maanaam ne fii la ñu joxe rendez-vous mooy makaana kaza wa kaza mooy place sàngam ak sàngam mooy muhassab al muhassab fa xarajtu nee na ma génn ma Abdurrahman ak sayyidna Abdurrahman radiyallahu anhu ila Tan'im dem ci Tan'im fa ahlaltu ma daal di armal bi umratin ci umra wa xaadat faf nag mu daal di gis mbërëgam moom Safiyyatu bint Huyay radiyallahu anha moom it mu daal di maanaam ñu ñu ñu def ñu ñu ah man maa gisoon mbërëg bi ñu taal wala ñu ñu war a dem say soxna Safiya gis mbërëgam moom radiyallahu anha fa qaala an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne aqara halqa maanaam mooy euh, ñaan la daal maanaam boo xamante ne li muy tekki moom mooy euh, daf ñoo daf ñoo daf daf daf ñoo daf ñoo xañ maanaam kii daal mooy genre yàlla na yàlla maanaam ab ayibam la fi indaale euh, ak maanaam ay gaaf waaw maanaam te loolu dañ koy faral di wax fekk jubluwuñ ci wax ji maanaam loolu waxee noo arab yi la innaka naka yow innaki naka yow la xaabisatuna yow dañuy téye fii amaa kunti xanaa nekkoo woon ni tufti da ngaa tawaaf yawman nahr bisub euh, bisub tabaski gi maanaam mooy ne euh, xanaa tawaafoo woon ci ci ci bisub xaalat mu ne balaa ankay xaala mu ne fala basa kon nag ayatul impiri dema falaqiyahu mu daa koy mu daa di falaqituhu ma taseeg moom yenente bi sallallahu mu yéeg maa ngi wàcc maa ngi dañoo tase daal wa qaala musaddad musaddad daal ni qultu nee naa laa déedéet maanaam Euh, fële naan mu naan maanaam bi mu naan euh, euh, qadimna ma kunti tatufina bil bayti layali qadimna qultu la ah, ma taabaahu jarir maanaam moo tax jarir xam nga musaddad moom dafa solo xadis moom bi mu solowee xadis moom tamit moom dafa jële an mansuur ibnul mu'tabar ñoom ñëpp dañoo dëppoo ak musaddad ak abu awaana fi qawli yi ci wax bi mu ne lan laa déedéet maanaam mooy ñoom ñëpp ñoo nuroo luñ solooy xadis bi euh, xadis bi gisoon nañ ko ci xadis maanaam xadis yu bari bari la imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, <laughs> solo lu bari bari gisoon nañ ko euh, gisoon nañ ko trois cent vingt-huit mille cinq cent seize mille cinq cent dix-huit mille six cent mille cinq cent soixante mille cinq cent soixante et un mille sept cent trente-trois mille sept cent cinquante-cinq mille sept dinañ ko gis mille sept cent soixante et onze taala ah, ak 1787 1788 2984 4401 5329 ak 6157 imam Muslim indi na ko xadis numéro 1211 euh, imam Muslim indi na ko ci juróom-ñeenti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1778 2003 2005 ak 2006 imam Tirmidhi indi na ko xadis numéro 943 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 381 ak 2803 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 3112 ak 3113 imam Maalik indi na ko xadis numéro 1231 ba 1234 imam Ahmad ibn Hanbal lu bëree bëri la ko indi kon ñu gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ko rahimallahu jamii mu ne baabu man salla al-asra yawma an-nafr bil abtah maanaam baabu buntu man salla ku julli buntu ki nga xam ne dafa julli al-asra takkusaan yawma an-nahri bisub yawman nafri maanaam bisub dem gi mooy an nafrul awal wala boog an nafrul saani yëpp maanaam mais daal na nga jullee sunna la ci nga jullee tàkkusaan bi abu tax ci al abu tax mooy xur wi nga xamante ne foofu da daan taa bu daan taw da daan taa foofu noonu mooy al abu tax moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ko al abu tax yu borom mu waxee bu laddu nii li muy tudd yenent bi sallallahu alayhi wasallam turam yi ba indi ci lu tollook quatre mille ah, bi mu tàmbalee al abajada moom la seen asmaa zaadal mawaahibu asmaan wa rattabaha alal xurufi ilaa yaa muntahal kalimi bi boobu muy wax noonu naan daf ko ba zaadal mawaahibu borom mawaahibu la duniya moom moo bind Irshaadu Saari bi Sharh Sahih al moom moo ko bind ba pare moom moo bind mawaahibu la duniya bi nga xamante ne xilaasu zaar résumé mawaahibu la duniya la bu ñu way la maanaam mawaahibu la duniya ci boppam moom mooy téere bi nga xam ne moom ci jëmmi boppam mooy xilaasu zahab mooy xilaasu zahab donte am na yenn nag yuñ ci yokk mais Mawâhibul Laduniyya mooy sookul xilaasu zahab moom moo la ma ne zaadal mawaahibu asma'an moo tax in am na ay tur yu mu yokk bi mu naan Muhammadun Ahmadun Maahi wa Haasiruna nabiyyu marhamatin eh, tawbin wa eh, wa multahamin eh, nabiyyu marhamatin tawbin wa multahamin ainsi de suite yooyu muy wax ci la jeexe ne waaw borom Mawaahibul Ladunniya mi nee na maanaam yokk na ci moom asmaan ay tur waaye nag war a sabaha alal xurufi waaye daf koo toftale ci xaraf yi nga xam ne mooy abajada hawaza wala boog al al batasana maanaam maanaam ila ilal yaa muntahal kalimi ba ca yaa maanaam al alif ba ta sa jim ha ha maanaam loolu xarif bu tàmbalee alif tur ya yéen ci sa bu tàmbalee alif bii la njëkk indi ab tahiyyu sallallahu alayhi wasallam ab tahiyyu bii la indi kon euh, yeneen bi kon sallallahu alayhi wa euh, euh, mooy yow bis boobu biir Abu Tah kon waxoon nañu Abu Tah yu moom Habib ñoo nuru maanaam al Abu Tah yu Abu Tah waaw 22 23 waaw loolu la waaw ab sax yi ndax euh, waaw ndax taa gi neuf la hmm. xaa gi di huit muy dix-sept dix-sept boo ko boolee ak yaa bi muy euh, dix-sept ak yaa bi muy vingt-sept hmm? Hmm? waaw muy trente waaw non kon ak trente ak euh, voilà alif ak baa bi trois la mhm. waaw trois ak huit onze onze ak un ak pa neuf vingt waaw muy trente euh, boo ci lam ak alif bi waaw am na non am na kon du du du woon loolu kon ah non non batxaa la batxaa mm-hmm. batxaa moom mooy vingt-deux waaw mais dañ koy al abtah mooy mooy batha tam dañ koy wax batha hmm. naam batha mooy vingt-deux hmm. ok jazakumullahu xayran na qaal ah, ah gisoon nañ ko gisoon nañ batha mooy vingt-deux voilà loolu na ma qaala bi isnaadi muttasil wal kitaab maanaam loolu day wane yent bi saa sa maanaam place boobu nga xam ne mooy place bi mu gënee adduna mais tam mooy place bi nga xamante ne ci la ñu sax ko eh, yaramam sallallahu alayhi wasallam maanaam hmm. eh, mooy batha boobu foofu la Makka mooy Makka foofu mu nekk Batha moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ab taxiyu ndax foofu mu dëkkee Batha maanaam mooy cosaanam te moom maanaam nga gis ne ci leeram moom soppe yàlla la sallallahu alayhi wasallam mais ci suuf siñ ko bindee tamit maanaam loolu la tolloon mu nekk ndox ak ban parce que loolu moom moo tax mu nekk place boo xam ne dafay taa te li yéeme mooy mawaasimul xaj yëpp partie yi ñuy tey def xaj yëpp boo xoolee partie yu yu mag yëpp da gis ne place la yoo xam ne dañ naan batnul waadi wala batha wala ah, voilà ay xur la yoo xamante ne ndox daf fay jaar te day am tepp-tepp ba ñu xam ne dañ naan la luy xur la maanaam loolu mooy war na maanaam le fait que ndox ak ban boobu xaj bi di la delloo tout le temps ci originalité bi maanaam ngay delluwaat ci li nga xam ne moom mooy tàmbali mbir yëpp te mooy ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ndax wa anna ilaa rabbikal muntaha mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fii awwal kitaab la haddathana Muhammad ibn al-Muthanna muy Abu Musa az-Zamin mu ne qaala haddathana Ishaq ibn Yusuf muy ibn euh, Mirdas al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala muy al-Azraq Abu Muhammad al-Qurashi al-Wasiti euh, moom euh, mi ngi bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi gane àdduna cent dix-septième année génn àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ca Waasit ginnaaw bi mu ne qaala haddathana Sufyaan as-Sawri mooy ibnu eh, ibnu Sa'iid ibnu Masruuq Abu Abdullah as-Sawri rahimahullahu ta'aala mu ne an Abdul Aziz ibnu Rufay' muy al-Asadi Abu Abdullah mooy daa kantal Abu Abdullah al-Makki thumma at-Taa'ifi thumma al-Kufi rahimahullahu ta'ala gën a siiwee ci al-Makki génn àdduna 130 man ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala sa'altu laaj naa Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu sayyidinaa Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala ne ko akhbirnii xabaar ma bi shay'in ci mbir moo xam ne aqaltahu da nga koo teg yeewu ko an nabi jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ayna salla ana fan la jullee woon az-zuhra tàkkusaan yawma tarwiya bisu ah, bisu yawma tarwiya mooy juróom-ñetteelu fan ci bisu at bi fan la jullee tisbaar qaala mu ne bi minan minan la qultu ma ne ko fa ay na fan la salla la jullee al asra takusaan yawman nafr bis bi mi xam ne ci la waroon a dem qaala mu ne mooy yawman nafr qaala mu ne bil abtah ci al abtah mooy xurwa waaye mu tegal ko ci ne ko ifal defal kama yafalu kenn ni muy def umara u ko seen jiit mooy soo leen àndee bul ne par force heure bii laay jullee fii heure bii laay jullee fële parce que soo leen nekkee groupe imagine nga tey ñëpp bëggoon a jullee foofu tàkkusaan wala tisbaar en même temps ci ay millions yi nit du jàppale wala ñu war a sàmm dégg nga kon xadis bi gisoon nañ ko xadis moom mille six cent cinquante-trois ak six cent cinquante-quatre imam Al-Bukhârî euh, na ko foofu fii la ko mujjee indi maanaam kon xadis bi jeex na dootuñu ko gisati imam Muslim indi na ko xadis numéro mille trois cent neuf imam Abu Dâwud indi na ko xadis numéro mille neuf cent douze imam at i imam Ahmad indi na ko xadis numéro onze mille neuf cent soixante quinze kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko moom def al imam Ibn Maaja al-Qazwini rahimallahu al-jamii' huna qaala bi isnaad al-muttasil fi al-kitaab la haddathanaa Abdul Mu'tal ibn Talib ah, muy ibn Ibrahim muy Abu Muhammad al-Ansari rahimahullahu ta'ala bokk ci fukkeel génération bi mu nekk ah, ah, ci sëriñ imam al-Bukhari yi rahimahullahu taala te fii la imam al-Bukhari yi indi njëkk indi xadiisam euh, moom mu ne ah, euh, dégg nga al-Baghdadi rahimahullahu taala de Bulkhiyul asl génn adduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana ibn Wahb mu ne Abdul Abdullah ibn Wahb mu ne qaala akhbarana akhbarana akhbarana Amr ibn euh, al-Harith muy ibn Yaqub ibn Abdullah al-Ansari Abu Umayya biñ gisoon léegi anna Qataada mu ibnu Di'aamata as-Saduusi an haddathahu moo ko xaw nettali anna Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Anas radiyallahu anhu haddathahu moo ko nettali maanaam kon nga gis ne fii maanaam an anatu euh, Qataada fii leeral na ne dégg na ko ci te comme Qataada mudallis la maanaam an ana yi maanaam day leeral ne dégg na ko maanaam loolu day justifier lu tax yeneen ci des an Qatada an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu haddathahu moo ko nettali an nabi jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu naka moom kat salla dafa julli zuhra tisbaar wal asra ak taksan wal maghrib ak timis wal isha ak gée wa raqada mu daal di nelaw raqadatan ak nelaw bil muhassab fële ca al muhassab su ma topp nag rekk ba mu daal di war ilal bayt yi dem ci néeg ba néegu yàlla ba fa tawaafa bi foofu la daal tawaafee te tawaaf boobu moo nekkoon tawaaful wadaa maanaam tawaaf nga xamante ne mooy bi mu des ak soxna Aisha radiyallahu anha mooy bi ñu waree dem euh, mu gis soxna Safiya radiyallahu anha euh, daal di gis mbërëgam waaye terewul ñoom ñu def tawaaful wadaa bàyyi soxna Safiya radiyallahu anha ndax moom mënta def tawaaf parce que tawaaf ku gis mbërëg du ko mën a def ñu daal di dem euh, xadis bi gisoon nañ ko léegi xadis numéro mille sept cent cinquante six te gisoon nañ ni tamit ne xadis la boo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko wéeto wal lif wa ashabu kutubu sitta maanaam rahimahullahu jami' mu ne baabul muhassab baabul muhassab buntu wi ngi nii boo xamante al muhassab moom mooy gisoon nañ ko mooy mooy nañu al mu'assar al muhassab mooy al abtah place boobu Ah foofu yëpp moom lañ koy wax nga xamante ne foofu ah mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Abu Nu'aym tam al-Fadl ibn Dukayn qaala haddasanaa Sufyaan mooy ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawrii an Hishaam te ibn Urwa ibn Zubayr ibn al ibn Khuwaylid ibn asad asadi an abihi mu jëlee ci baayam moom mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat innama li am ba des mooy kaana nekkoon na manzilun wàccuwaay maanaam euh, muy al abtah maanaam al muhassab yanziluhu wàcc na ko annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam li yakuna ngir mu nekk asmaha bi gën a jàppandi li xuruji yi ngir génnam maanaam ngir mu mën a génn Makka delluwaat Medina ah, muhaffaf mooy al abtah yaani mu ngi ci nam al maanaam foofu daa gënoon a jàppandi ci Yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu wàcc fa li muy leeral fii nii moom mooy ne du woon ah, maanaam wàcc gi mu fa wàcce du woon du bokkul woon ci manasik yi du woon jaamu yàlla bu ñëwee jaamu yàlla nanga noonu nekkutoon loo xamante ne eh, maanaam kii la maanaam dafa daf koo jublu waaye ngir ne dafa am jaamu yàlla bu te waaye rek dafa fekk ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla foofu la ko moom yàllaa ko fa jaarale waaye dañuy xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu ko yàlla tànnal rek dafa fekk ne looloo gën yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla du ko tànnal lu gënul amul loolu munul ne maanaam munul nekk dans le sens mais yàlla du ko def voilà ngir ne moom moo gën ñëpp ba pare daa gën ñëpp ci lépp lépp ci ñëpp moo gën lépp ñëpp voilà ci fépp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam waaye li nga xam te ne loolu moom moo tax yii nii obligé wuñu maanaam duñ ne par exemple yow da nga aju ji faaw nga jaar ab ab tax maanaam bu ko defee nga wàcc fa d'abord après ngay doog a del del ñibbi noonu déedéet loolu munuñu koo wax waaye dañu ne rek yenent maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom foofu la jaaroon bu la yàlla dimbalee nga mën faa jaar nga jaar fa su la yàlla su yàlla defee ne xëy na mënoo faa jaar jarul ngay ngay am njàq rek parce que yow mënoo faa jaar voilà loolu moom moo tax euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi euh, buntu bi maanaam leeral tamit indi xadis bi comme xadis bi nga xamante ne moom moo ci tegu xadis bi maanaam Bukhari fii rek la ko indi dañuy gis ne dootu ko indi waat ah maanaam lii dafa bokk ci xadis yi nga xamante ne ah, kii la wasful wasf wasful xalqi la wala xuluqi wasful xalqi maanaam wala boog wasfu mu nekk yi tamit xadiisun fi'li maanaam xadiis boo xam ne jëfu yonent bi la nettali sallallahu alayhi wasallam sauf que ci mbiru yonent la aju loo xamante ne obligé wuñ nga roy ko ci comme par exemple lii moom mooy day nuroog à peu près nga xamante ne moom mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nit maanaam le fait que mu daan tëdd ginnaaw euh, su jullee diggante euh, fajar ñaar rakkay fajar yi ñaari rakkay suba yi tëdd boobu mu doon tëdd ñenn ñi dañoo jàpp ne sunna la ñii jàpp ne déedéet du du du sunna maanaam daf daan tëdd parce que dafa bëggoon noppalu rek jamono jooju waaye ala kulli xaalin euh, def li yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def daa iman moom day gën ñàkk a def ñàkk koo def voilà kon imam al-Bukhari rahimahullah xadis bi rek imam Muslim na ko xadis numéro mille trois cent onze ñaari yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro indi na ko xadis numéro trois mille soixante-sept euh, imam Ahmad indi na ko xadis numéro vingt-quatre mille cent quarante-trois vingt-cinq mille cinq cent soixante-quinze vingt-cinq mille sept cent vingt ak vingt-cinq mille neuf cent vingt-six kon ñu gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta euh, ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu def imam an-Nasa'i rahimallahu al-jami' muna qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Ali ibn Abdullah moom mooy ibn al-Madini hayyatul waadi qaala haddathanaa Sufyaan ibn Uyayna qaala amrun te moom mooy ibnu dinar al-makki an ata mu ibnu abi rabah an ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na laysa tahsibu maanaam at-tahsib moom mooy wàcc muhassab loolu moom neew fa loolu moo tudd at-tahsib ci maanaam bu ñuy wax ci wàllu aj bu ñëw at-tahsib maanaam bu ñu ko waxee li muy tekki mooy wàcc al-muhassab man nelaw fa dégg nga kon euh, moom mooy ci al abtah mooy diggante boo jógee maanaam minan ak makka seen diggante boobu foofu dafa am benn xur bu fa nekk xur boobu moom moo tudd al abtah moom mooy al muhassab mu ne wàcc gañ fay wàcc nag laysa bi shay'in du dara maanaam li mu tekki moom mooy du du sunna du farata du loo xamante ne dafa bokk ci manaasikul hajj loolu lay tekki waaye dara la kay ci maanaam ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wàcc na fa innama li am ba def mooy huwa moom manzilun wàccuwaay la boo xam ne nazalahu wàcc na ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wàcc xadis bi tamit moom al-Bukhari rahimahullah maanaam te lii moom mooy maanaa bi taxoon mu indi xadis soxna Aysa bi radiyallahu anha mooy jëmmi maanaa bi nga xamante ne moom la indi fii te imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko maanaam fii rek la ko indi imam Muslim fii rek la ko indi na ko benn yoon xadis numéro 1312 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 922 imam euh, Ahmad indi na xadis numéro mille neuf cent vingt-cinq trois mille deux cent quatre-vingt-neuf ak trois mille quatre cent quatre-vingt-huit kon ñu gis ne xadis bi euh, waa ashaabu kutubu sitta ñett ñoo ko indi ñett indi wuñ ko ñi ko indi mooy imam Bukhari imam Muslim ak imam At-Tirmidhi ñoom ñoo ko indi beneen bi ci des moom mooy képp ku ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta benn yoon rek nga ko indi imam Bukhari fii rek la ko kon ñu gis ne euh, ñi ne ñoom ñoo ko indiwul ci waa ashaabu moom mooy euh, imam Abu Dawud imam An-Nasa'i imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' qaala mu ne baabu nuzuuli baabu nuzuuli bi zi tuwal bi zi tuwal qabla an yadxula makkata wan nuzuul bil bathaa allati bi zil xulayfa iza raja'a min makka maanaam foofu mooy euh, léegi su su suñ jugee makka def nañ hajjatul wadaa dem ñëw nañ euh, non tawaaful wadaa maanaam léegi tawaaf na maanaam tawaaf na tawaaf tàggoo makka comme boo xam ne boo jugee boo tawaafee makka doo fa toogaat léegi mu dellu muy wàcc ah, mu tax mu xasab ah ci al abtah mu wàcc foofu doog a mën a continuer lan. Euh, dem madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam léegi nag muy wax nag baa bu wàcc ak nu baabu buntu ak nuzul wàcc bi Zituwan ci Zituwan gisoon nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàcc dafa wàccoon qabla lu jiitu an yadkhula ci mu dugg makkata makka wan nuzul ak wàcc gi muy wàcc wan nuzul ak wàcc gi muy wàcc bil batha ci ab batha allati bi nga xam ne bi Zul fa moo nekk te Zul Xulayfa maanaam balaa ngay dugg makka nga wàcc Euh, nga wàcce ci Zoutuwa loolu gisoon nañ ko waaye booy delluwaat boo jugee foofu di dem Madina nga wàcc euh, ci al Batha mooy fii moo foofu tamit comme niñ ko gisee ni nga ni mu wàcce woon ci Batha bu nekk Makka noonu la wàcce waatee Batha bu nekk Madina allati bi nga xam ne bi Zul Xulayfa moo nekk Zul Xulayfa ci treize kilomètres avant ma Madina isa rajaa su delloo su jugee su dellu see mi Makka te jugee Makka lii ay sunna lañu maanaam lool moo lay wan ne wàcc bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy taxsib jëmmi taxsib nekkul rek rek rek rek rek benn jëf joo xamante ne dafa amoo de amul dara lu nekk ci ginnaaw ko benn secret newul ci ginnaaw ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ñu ko waxee léegi yàlla du ko tànn lu dul li gën kon am na mbóot bu nekk ci ginnaaw waaye nag bokkul ci manasikul hajj yi loolu la ñu wax dégg nga kon imam al-Bukhari tam mi ngi leeral buntu boobu fii ci euh, buntu bi maanaam ni nga xam ne noonu la indee buntu bi ni mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab la haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir te mooy Abu Ishaq gisoon nañ ko rahma gisoon nañ ko xam ne qaala haddathana euh, Abu Damra te moom mooy Anas ibn Iyaad ibn Damra qaala haddathana Muusaa ibn Uqba ñi waa Madina lañ bi fa Euh, Musa ibn Uqba mooy imaamul Maghazi an Nafi' mooy mawla ibn Umar an ibn Umar mooy ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kaana nekkoon na yabitu daan fanaan bi Dhi Tuwan ci Dhi Tuwan baynal euh, saniyatayni ci diggante ñaari doj yi summa topp yadxulu mu dugg mina saniyati allati ci doj as-saniya allati bi nga xam ne bi ala Makka moom moo nekkee ci kaw Makka loolu gisoon nañ ko ah euh, fi gën a féete kaw foofu la daan wàcce ngir mën a dugg ci biir Makka wa kaana te nekkoon na iza qadima bu ñëwee makkata makka xaajan di ak aw wala boog mu'tamiran di umra lam yu nit doonul goor naaqatawoo naagaam ba mooy gëlleemam bu jigéen bi illaa dudul inda baabil masjid ci buntu jàkka ja su ma topp yadduxulu mu daal dugg fa yatiyee mu daal dikke ak ruknal aswad maanaam euh, ponk bi nga xam ne moom moo nekk ci kaaba gi mais foofu la xajarul aswad nekk ci ponk boobu la daan ñëw fa yabda u mu daal di tàmbalee bi ci moom foofu la daan tàmbalee foon xajarul aswad dooga tàmbalee tawaaf summa topp yatuufu mu daal di tawaaf sab'an juróom-ñaari tawaaf summa salaasan mm, mm, mm, sab'an juróom-ñaari yoon salaasan ñett yu njëkk yi sa'yan da koy gaawtu mu mel ni luy dox mooy ar-ramal biñ doon gis wa arba'an mu am ñeent yoo xam te ne da koy def machine mu dox ko ndànk summa topp yan sarif mu julli foofu fa yu salli mu julli sajdatayni ñaari rakka yu muy julli fan ci ginnaaw maqaamu Ibrahima après ci lay doog a naanee Zamzam. summa topp yantaliqu mu daal di dem qabla lu jiitu an yarjaa muy wàcc ila manzilihi ci wàccuwaayam fa yatuufa mu tawaaf na safa diggante safa wal marwa marwa lii moom mooy umra lii ma wax nii description bii ma wax nii lii mooy umra képp ku ko def def nga umra <laughs> xam nga luy umra damay ñëw Makka bu ma duggsee damay dem ci ta ci ci ci ci euh, ruknu bi xajaru aswad ne ma fóon ko yaa ngi dégg ma daan def sama juróom-ñaari tawaaf yi am juróom-ñaari tawaaf yi parce que càmmoñ bi ngay féete kaaba bi juróom ñett yu njëkk yi laay gaawtu ñeent yi ma dox ko dem julli sama euh, ñaari rakka ginnaaw maqaam Ibrahima naan sama zamzam dem daw sama diggante Safa ak Marwa juróom-ñaari yoon pare naa lii mooy umra la euh, loolu euh, dégg nga waaye nekkoon na nag isa sadara saa yu daan génn anil xaj ci at gi aw wala boog al umra umra bi anaaxa da daan góor bil batha fële ca batha mooy ca xur woowa nga xamante ne allati bi nga xam ne bi zil xulayfa moo nekk ca zul xulayfa ah ndax buy ñëw ci jumaa ji lay jaar masjidu shajara mais suy dellu si ci beneen tëli bi ci beneen wàll ci tëli bi ci yoon wi foofu lay nekk ci batha jeex na après foofu lay taxaw après bu daal di dem foofu lay wàcc ah allati bi nga xam ne kaana nekkoon na annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yuniixu moom la daan goorale bi ha foofu moom tamit yonent bi sallallahu lay roy parce que yonent bi sallallahu la daan def jeex na ah bi gisoon nañ ko ci ci ci at lu bari bari bari imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Euh, indi woon na xadis trois cent quatre-vingt-quinze quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent trente-deux mille cinq cent cinquante-trois mille cinq cent soixante-quatorze mille six cent trois mille six cent quatre mille six cent seize mille six cent dix-sept mille six cent vingt-trois mille six cent vingt-sept mille six cent quarante-quatre mille six cent quarante-cinq hmm? indi woon na ko mille sept cent soixante-neuf tamit euh, ak dina ko indiwaat mille sept cent quatre-vingt-treize maanaam na ko indi mille sept indi ko mille sept treize insha allah taala maam ñaari yoon rek moo ñu des ñu war a gis xadis bi moom Muslim in ko xadis numéro mille deux cent trente-quatre mille deux cent cinquante-neuf ñaari yoon mille deux cent soixante et un ñetti yoon mille deux cent soixante-deux ñaari yoon mille deux cent cinquante-sept maanaam Abu Dawud in na ko xadis huit cent cinq mille huit cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-treize deux mille douze deux mille treize ak deux mille quarante-quatre imam Nasaa'i indi na ko xadis numéro deux mille six cent soixante et un deux mille huit cent soixante-deux deux mille neuf cent trente deux mille neuf cent quarante deux mille ba deux mille neuf cent quarante-trois ak deux mille neuf cent soixante ak deux mille neuf cent soixante-six imam Ibn Maaja xadis numéro deux mille neuf cent cinquante ak deux mille neuf cent cinquante-neuf imam Maalik indi na xadis numéro neuf cent trois mille cent quatre imam Ahmad moom lu bari la ko indi rahimahullahu ta'ala kon ñu gis xadis bi wa Abu Isa at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Abdullahi ibn Abdul Wahhab te mooy al-Hujabi rahimahullah te mooy Abu Muhammad al-Hujabi al-Basri rahimahullah bokk ci fukki génération génnaat na deux cent vingt-huit ci maanaam ginnaaw ga daan gisoon nañ ko mu ne qaala haddathanaa Xaalid ibn al-Haarith Euh, mu ibn Ubayd Abu Usman euh, al-Basri tam bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna cent vingtième année génn àdduna cent quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala nee na su'ila annahu qaala nee na su'ila dañ dañoo laaj Ubaydullah euh, muy al-Umari an al-Muhassab ci al-Muhassab maanaam gisoon nañ ko wàcc al-Muhassab lañ bëgg a wax maanaam wàcc lu fekk ñu wàcc fa fa haddathana mu daal di nekk lu Ubaydullah moom Ubaydullah an Nafi' mu jël ci an Nafi' mu mawla ibn Manna wa qaala ne nazala wàcc na biha ci moom rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam wa Umar ak Seydina Umar wa ibn Umar ak Seydina Umar radiyallahu anhum ñoom ñëpp wàcc nañ fa wa an Naafi' ñu jëlee ci Naafi' ba tey an ibn Umar ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kaana nekkoon yusalli doon julli biha foo tax foofa yaani maanaam li mu ci nam mooy al-muhassab ci al-muhassab mooy ci ab tax fële ca Makka daan na wàcc di julli na dafa jullee az ahsibuhu yaakaar naa sax qaala nee na wal maghrib ak timis qaala Xaalid mooy ibnul Haaris nee na laa ma sikki sàkkuma fil isha ci gée maanaam ñett yi dëgg dëgg yëpp doon na fi jël comme ni mu wéree ci hadith sayyidina Anas bi radiyallahu anhu comme ni ñu ko gisee woon dégg nga way yax jaw mu daal nelaw maanaam nelaw foofu hajaatan ak nelaw al hujwa ak nelaw wa yazkuru te mu tudd zalika foofu an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu tudd ni lii lii zalika loolu mu tudd lii ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la def maanaam comme ni mu def ni exactement loolu la def bi mu yeggee fële tamit te zoom xoloy sax maanaam ci euh, albatha bi nga xamante ne moom moo nekk ci dul euh, xoloy euh, fa xadiis bi imam al Bukhari fii rek na ko indi maanaam di dëgëral imaam Seydina yéen ci saa sam def na ko Seydina Abdullah Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu la def moom xam na ci dara parce que Naafi' moo ko Seydina Abdullah ibn Umar moo ko nettali radiyallahu anhu bu dee bi Seydina Abdullah ibn Umar def ci boppam radiyallahu anhu moom la ko fekke dégg kon hadith bi euh, imaam al-Bukhari rek ko indi ci waa saabu kutubu imaam Maalik indi na ko hadith numéro 1206